a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafizu Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul hajj baabul ghusli lil muhrim an abdillahi bni hunaynin rahimahullahu taala anna abdallahi bna abbasin walmiswara bna makhrama walmiswara bna makhramata radiyallahu anhum ixtalafa bil abwaa faqaala ibnu abbaasin radiyallahu anhumaa yaghsilu al-muhrimu ra'sahu wa qaala al-miswaru radiyallahu anhu laa yaghsilu al-muhrimu ra'sahu qaala rahimahullah fa arsalani ibnu abbaasin ilaa abii ayyuuba al-ansaari radiyallaahu anhum fa wajadtuhu yaghtasilu bayna al-qarnayn wa huwa yustaru bi-thawbin fa sallamtu alayhi fa qaala radiyallaahu anhu man haadhaa faqultu ana abdullah ibnu hunayn arsalani ilayka ibnu abbas radiyallahu anhuma yasaluka kayfa kaana rasulullah yasaluka kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim fawada'a abu ayyub radiyallahu anhu yadahu ala ath-thawbi fata'ta'ahu hatta bada li ra'suhu summa qaala li insaani yasubbu alayhi al-maa fa sabba alaa ra'sihi summa harraka ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihimaa wa adbara summa qaala radiyallaahu anhu hakazaa ra'aytuhu sallallaahu alayhi wa sallam yaf'alu wa fii riwaaya فقال المسور لابن عباس رضي الله عنهم لا أماريك أبدا قال المصنف رحمه الله القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة فيهما الخشبة التي تعلق عليه البكرة kon الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد rahimahullahu taala muy wax ci buntu bi ci xam ne version yi ñu yor ba léegi ci kitaabul hajj yi téere bi nga xam ne mooy téere aj version yi ñu ci yor lii mooy quarante-cinquième buntu mooy ñeent fukkeelu buntu ak juróom ginnaaw bañ tàmbalee téere bi ba léegi mu tudd ko baabul ghusli lil muhrim baabu buntu al ghuslu baabul ghusli ak cangu cangu sangu lil muhrim ñeel ki nga ne dafa armal léegi nag buntu bi benn xadis kese la ci indi te mooy xadis jàng nii kon al imam rahimahullah muy xadis numéro deux cent quarante muy xadis ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar mu ne an Abdullah ibn Hunayn mu ngi koy ci ku ñu Abdallah di doomu ku ñu naan Hunayn Abdallah ibn Abbas kene ki nga xam ne mooy Seydina moom mii Abdallah ibn Hunayn taalibi sahaaba yi la woon moom du sahaaba waaye seen taalibi la woon radiyallahu anhum mu ne anna Abdallahi dara ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Abbas yi doomeel Abbas di Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma wal Miswar ibn Maxrama ak al Miswar di doomi Maxrama ñoom ñëpp ay ay ay Miswar ak baayam ay sahaaba lañ comme ni nga xam ne Abdallah ak baayam dal Abbaas ay saxaaba lañ voilà Maxrama be moom saxaaba la woon benn mag la woon moo xam ne <laughs> voilà ci magu Quraysi la bokkoon <laughs> voilà <laughs> Allah waaw ah, dama daa xawoon na xorom lu la xorom moo tax may ree Allahu akbar wal Miswar moom doom ji nag daal Miswar moom ak Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma ixtalafa bil abwaa dañoo wute ci bërëb bi ñu naan al abwa ah foofu dañ faa wute lan lañ mooy fa lañ nekkoon wute ci masala voilà loolu lañ la ci jublu voilà mooy dañoo wute ci li nga xamante ne nii mooy masala voilà mooy masala lan moom nag lay leeral fii nag mu ne bi nga xamante ne nii nag e la demee mooy dañoo wute ñii ne lii ñii ne bon lii la quoi après ba léegi hmm? fa qaala léegi <laughs> mu ne fa qaala ibn Abbaas bi ñu wutee comme que masala mi mooy masala est-ce kii ki nga xam ne eh, dina dina dina eh, moom lay wax ni fa qaala mu wax Abbaas doomi al Abbaas yi daal di wax ni radiyallahu anhuma mu ne moom lii wa doon aviom al Miswar ibn Maxrama wax leneen voilà loolu moo leen wutale mu ne kon ah Mawlaana ibn Abbaas ne yaghsilu al muhrim ra'sahu ne ki nga xam ne moo armal kooku man na mooy mën naa li nga xamante ne nii mooy boppam si loolu mën na koo def wa qaala al miswar kanta al miswar radiyallahu anhu moom mu boppam ah voilà lii moo doon wute bi ci masala bi qaal léegi na abdallah ibn hunayn radiyallahu mu ne fa arsala ibn abbas bi mu demee noonu ah, mbir mi lenn la wu wute ci masala la te ñoom ñaar ay saxaaba lañ radiyallahu waa léegi mooy ñu seeti kan moo ñu mën a euh, leeral masala mi koo xamante ne nii am na ci lu raw moom luñ ci xam ñun voilà léegi fa qaala Abdallah ibn Hunayn rahimahullah mu ne fa arsalani ibnu Abbas mu ne nag ki nga xam ne mooy ibnu Abbas radiyallahu anhu waa comme ko moom Abdallah ibn dafa fekk affaire bi mu yónni ma ne ma yebal ma ne ma yow kaay demal ila abi ayyuba fekk nga xam ne moom lañ naan abu ayyub al ansaari te bokkoon ci waa waa al ansaar kii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la euh, ci la ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam këram la daxoon la jamono ji ñuy tabax li nga xam ne mooy kaab euh, jàkkaam ji moom kër moom moom mii di Xaalid ibn Zayd noonu la tuddoon de Seydina Abu Ayyub al-Ansaari al-Xazraji an-Najjaari radiyallahu anhu léegi nag moom ñu ne léegi c'est euh, Mawlana Ibn Abbas ne Abdallah ibn Hunayn yow demal waa kom que Abdallah euh, Abu Ayyub mu ngi fi radiyallahu mu ngi demal si moom nga laaj ko voilà <laughs> moom moom moo ñu moo ñu raw ñun ñëpp léegi bu ko moom am na lu mu xam loo xam ne leer na ma moom man mën ñoo àtte quoi léegi kon aywa ne ko léegi nag demal ne ko. demal nag ila abi ayub ca abu ayub al-ansari ma ko joowoon ci waa al-ansar fa wajadtu abdallah ibn hunayn nee na ma dem maa nga ko fekk nag moom yaghtasilu moom abu ayub al-ansari radiyallahu anhu maa ngi ko fekk muy sangu baynal qarnayni diggante ñaari poto voilà wa huwa ta moom ba muy sangu yustaru ñu ngi koy ñu ngi ko doon euh, ñu ngi ko doon suturaal mooy di ko protéger bi sawbin ci ab yére voilà boo xam ne moom lañ tegoon ngir nit ñi bañ koo gis ak yooyu mu ngi sangu fa sallamtu alayhi nee na bi ma agsee nag hmm, ma daal di ñëw euh, euh, daal di koy euh, kii voilà daal di koy nuyu voilà <coughs> léegi bi ma ko nuyoo fa sallamtu alayhi fa qaal moom saydna Abu Ayyub radiyallahu anhu mu ne ma man hada mu ne ma kokkan la fa qultu ma ne ko ana Abdullah ibn Hunayn ma ne ko man dama Abdullah ibn Hunayn arsalani man kat damaa yebal yónni ma ilayka ci yow ibnu Abbas ibnu Abbas di doomu al Abbas di moo ma yebal ci yow yasaluka di la laaj kayfa ana naka kaana la nekkoon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yasilu di raxas rasahu boppam wa huwa ta xaalam nekk moom mu ngi noon muhrim nekkoon koo xam ne dafa armaaloon nekkoon ci période de sacralisation léegi nag loolu la ko laaj fa wadaa abu ayyub sayna abu ayyub daal di daal di teg ah abu ayyub moom sayna abu ayyub yadahu loxoom ala saw bi ci yére bi nga xam ne moom la doon suturloo ah da fa taqta'ahu mooy mu xaw koo wàcc hatta badaa lii rasa ba ñu bopp rasu ba ni nga xam ne boppam di feeñ léegi ma koy mën a gis may mën a gis bopp bi voilà léegi nag summa qaal mu ne ma mu summa qaala li insaan mu wax benn nit bu woon ko ne ko ya subba alayhi ngir nit boo xam ne moom moo ko doon sottil quoi ba muy sangu daa am ko doon sottil mu ne ko ya subba alayhi al ma nit ka nga xam ne moo ko doon euh, sottil ndox ne ko usbubu ne ko sottil sottil si bopp bi bopp bi ma wane nii sotti ko fa ba ala ra'si waa ji daal di sotti ci bopp bi ndox mi summa ba mu ko sottee nag summa ginnaaw gi harraka mu daal di yëngal ra'sahu moom abu ayyub radiyallahu anhu yëngal boppam bi yadayhi ak ñaari loxoom la teg ci karaw bopp bi yëngal ko léegi fa aqbala bihima mooy mu dem mu commencé ci kanamu bopp bi ci naasiya bi mooy ci jubbu bi ci kanam bi boo jógee rek ci jëbi ci kaw fi karaw gi commencé noonu foofu la commencé daal di fa aqbala bihima comme niñ ko gisoon ci njàpp gi te hadith sayyidina abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu anhu mooy loolu fa aqbala bihima mu daal daal di delloo jóge foofu dawal ñaari loxo yi ba ca gannaaw wa adbara ginnaaw gi mu jëlewaat ko ca doq gi indiwaat ko ba fi ko jële woon summa qaal ginnaaw gi moom mu wax sayyidina Abu Ayyub radiyallahu anhu mu ne hakada nak nii ra'aytuhu laa ko gis kan sallallahu alayhi wa sallam yaf'al muy def ni laa ko gis muy def di raxas boppam ni fekkoon mu armal léegi nag kon wa fi riwaaya Ah, al imaam al alxaafiz Abdul Ghani rahimahullah mu ne am na ci benn riwaaya bi nga xamante ne wuñ nekkalee xadis bii soloo ko dane ba ba waaj ba am Abdullah ibn Hunayn ñëwee def compte rendu wax fekk Seydina Mawlana Ibn Abbaas a ngi toog ala miswar ñi wuute ci masala mi léegi mu ñëw wax leen li Seydina Abu Ayyub wax fa qaala al-Miswar sayyidina al-Miswar wax libni Abbas wax ibni Abbas ne ko laa umaarika abadan ne man dootuma dootuma xëccanteeg yow ci masala mukk mukk à partir de tey jeex na xam naa ne kon yow ndekete ah man mooy loolu la loolu la da ngay ñoom daa jàppoon ne lii la kii jàpp ne lii la ñu dem bañ gisee sunna mu fee mu fee mu lem ne waxatuma la dara sax mais yow kon xam naa ne yaa ma ko gën a xam te yaa ma a xam affaire yi kon nag man dootuma nekk di xëccanteeg ak du genre discussion ci wàllu masala yu noonu comme ni mu xewe nii jeex na voilà mu ngi noonu jeex na jeex na jeex na léegi kay yow loo wax baax na loo wax xam naa ne am na fu mu tegu foo xamante ne nii du masala ya voilà ndax bu dee masala xilaafiya mooy yow lii nekk dañ ci am texte kii leeral nañu ko jeex na voilà man jeex na léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullah muy leeral fii nag baat boo xam ne jàpp na ne jar naa leeral ci hadith yi mu ne alqarnaan mooy al alqarnaan bi nga dégg ñaari poto yooyu nga dégg ci biir xadis bi comme ni ko Abdallah ibn Hunayn rahimahullahu taala nebam ñii daa fekk Seydina Abu Ayyub di radiyallahu anhu di sangu diggante ñaari poto ñu ñu koy ñu koy suturaal bi saw bin ci ab yére mu ne léegi mu ne alqarnaani ñaari poto yooyu nag mooy lan Hmm? xam nga xarna day tekki day jën mais poto la ay ay poto ay pilier mu ne al amudan mooy ñaari poto allazaan yi nga xam ne tushaddu fihima al xashaba nga xam ne mooy ci teen bi boo ñëwee ci teen ñaari bant yi ñuy samp mu taxaw nekk ci ñaaru piggu teen yi ñaari côté teen yi ba pare ñu teg ci digg bi dawale seen diggante benn bant boo xam ne ñaari poto yee koy téye après nag mu ne allati tu'allaqu alayha al-bakra après ñu daal di ciy teg ca ca ca ca bant boo bële poli bi poli bi nga xam ne boo bëggee tànk dox ci ngay jaaral buum gi ah, muy daw nga kii ko ba mu dugg ba ci biir boo ko bëggee xëccaat nga xëccaat loolu bon ñi ñi nga xam ne dund nañ ci ah, ah ci bawol geek yooyu wala façon yu mel noonu ay kajoor ak côté yooyu ci àll bi wala yooyu ñoom xam nañ yi quoi teen yooyu le loolu lay wax noonu le moom lay leeral nii lii nag mooy xadiis képp bi nga xam ne moom lañ di ci muntu mi kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu andi buntu bu bees ubbi buntu bu bees ba léegi ci kitaabul hajj mu ne muy hadi muy buntu numéro quarante six ci version yi yor ñeent fukk ak juróom benn baabu fasxil hajji ilal umra an jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhuma annahu qaala ahalla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu bil hajj walaysa ma ahadin minhum hadyun ghayra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Talha radiyallahu anhu wa qadima Ali radiyallahu anhu min al-Yaman fa qala ahlaltu bima ahalla bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة fa yatuufu thumma yuqassiru wa yahillu illaa man kaana ma'ahu al-hadyi fa qaaluu radiyallaahu anhum nantaliqu ilaa Minaa wa zakaru ahadinaa yaqdur فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم fatamarat ba'da al-hajj kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy indi fii hadith bi nga xam ne moom la tàmbale muy deux quarante-trois muy hadith ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett mu ne an Jaabir kon baabu walla waxaguma lële lu muy tekki walla buntu bi baabu <laughs> numéro quarante-six ñeent fukk ak juróom benn mu ne baabu buntu fasxil hajji mooy jël loo xam ne aj la woon nga fasax ko mooy dindi ko ilal umra changé ko soppi ko def ko umra koo xam ne dafa yéene woon aj ah dem ba ci biir soppi yéene aj ga mu yéene woon def ko umra voilà mooy comme lañ koo fecci waaw daal di koy def leneen soppi ko yéene koo gële mu nga xam ne aj la woon nga far def ko umra loolu la tudde buntu bi mu ngi leen bi njëkk kon 243 mu ne am Jaabir ibn Abdillah mu ngi jële ci Seydina Jaabir bi doomi Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaal neena mu ne ahalla nabiyyu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama de dafa ihlaal alhamdulillah wa ashaabu ak sahaaba mi radiyallahu anhu bil hajj moo yëkkati seen kàddu ci kaw wuyu ne labbayka allahumma bi hajj loolu lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo def ak sahaaba bi bil hajj ci aj wa laysa ma ahadin voilà mooy seen yéene ba ñuy jéeg li jóge Zul Hulayfa loolu la lay wax voilà loolu ngay xam ah moom aj lañ yéene woon walay sama ahadin te nekkuloon ak kenn minhum ci ñoom hadiyun li nga xam ne mooy hadiyu ëndaale wu ñoon hadiyu loo waxoon nañ ni jarako ñu koy leeral voilà gàtt yi ñuy indi wala jëléem bi wala yooyu yee ñuy indi ca Kaaba ga ngir eh, Kaaba ga ngir borom bi tabaaraka wa taala taqarruban ngir jegeel ko ko ngir jegeloo jegeñu sa borom xayra mu ne kenn ci ñoom nag amul woon indiwalewul woon haj yi xayra ba mu des annabi yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa talhata voilà muy talha ibn ubaydillah muy Seydina Talha at-Taymiyu ah, radiyallahu anhu al-Qurashiyu radiyallahu anhu mu ne ñoom moom yonent bi alayhi ah, yonent bi alayhi salaam ak moom kese ñoo indaale woon hadiyu wa qadima Ali nee na Seydina Ali nag radiyallahu anhu daal di ñëw min al-Yaman jógee Yaman ndax keroog yonent bi alayhi salaam doon ak Seydina Ali nekkul woon Medina radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam daa fekkoon mu yónni woon ko ab mission bu mu ko waroon a doxal moo tax moom ba mu déggee ne yonent dem na jóge na Medina dem aji moom radiyallahu ta'ala anhu dafa jógee yaman ñëw fekk si ko loolu lay wax noonu wa qadima mu dég man aliyun sayyidina ali min al yaman jóge radiyallahu anhu jóge yaman voilà mooy dëkk bi ñoo xam léegi rek fa qaal mu ne ahlaltu mu ne yonentu waaye saa saa man de ihlal naa yëkkati naa sama kàddu ci kaw daal di yéene bi ma ca la nga xam ne ahal ah, la moom la yéene te moom la yëkkati kàddoom bi annabiyyu yonent bi alayhi saa saa mooy daal man xaw ma woon lu yonentu waaye saa saa yéene mais dama ne man Seydina Ali radiyallahu anhu ahlaltu mooy ihlal naa la nga xam ne moom la yonentu waaye saa saa ihlal bu ma demee noo fekk daal moom mu def loolu laay def voilà ci wàllu euh, yéene gi wala umra wala qiraan wala leneen wala tamattu voilà léegi nag fa amara nabi nee na nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di digal a ashaabahu sallallahu alayhi wa sallam mu digal saxaabaam yi an yaj'aluha umra comme que Seydina Jaabir ci kaw dara ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñoom aj li ñeene woon hein sauf que moom kese moo ëndaale hadiyu ak Seydina Talha Seydina Ali radiyallahu anhu jóge Yaman ne moom ihlaal na moom li yonent wala saasaam yéen la yéene léegi yonent wala saasaam digal asxaaba wa saxaabaan yi an yajaluwaa ñu def seen seen seen seen yéene ga ñu amoon ne woon ak kese ñu daal di koy def umra daal di koy soppi def ko umra fa yatuufu bu ko defee nag ñu daal di wër Kaaba gi summa ginnaaw gi bu ñu defee lool ak Safaa ak Marwa bien sûr summa ginnaaw gi ñu daal di wàññi seen karaw yi wa yahillu bu ko defee nag ñu daal di li nga xam ne moom lañ leen doon xaraamal en tant que ki nga xam ne dafa armal ngir umra yépp ah ngir aj la woon waaye mu ne leen loolu lit nag ngeen génn ci comme que léegi nekkatul aj soppi ngeen ko def ko wax naa leen ngeen soppi ko def ko umra wa yaxillu illaa ba mu des kan moo mën a génn ci ci affaire bi lu dul man ka nga xam ne kaana maawul hadi ba mu des ki nga xam ne daa indiwoon ak hadi mooy moom ci boppam ak Seydina Talha ak ñu mel ni ñoom yoo xam ne yeneen xadiis leeral nañ ko ñu mel ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar bokkoon ci zawul yasaar yi comme ni nga demee ci shara yi ni ko Sayyidatu Aisha radiyallahu anha leerale ñi nga xam ne boroomu yomb amoon nañ dara daal ba mënoon daal hadi ñooñ kese ñoom ñoo génnul ci li nga xam ne mooy la yéene woon bu jëkk def ko umra ñoom defuñ lool ndax dañoo daale hadiyu fa qaalu léegi nag ñu ëpp nag ci sahaaba yi radiyallahu anhum nga xam ne ñoom indaale wu ñoon hadiyu ñoom ñu ne yonet sa sa soppi leen ko ngeen def ko umra léegi dañu ko ndax hadis bi dafa xaw gudd ta nay jot na mu ne fa qaalu ñoom ñu ne radiyallahu anhum mais nantaliqu ila mina nii ni ñuy mooy loolu dañ ko doon wax mais yonent bare sa sa après la ko dégg moom lay wax li ño am ne wa zakaru ahadina te te te sakkaraay kenn ci ñun hmm? yaxtur mooy mu ngi mu ngi toq mooy la mooy naka la ñuy <laughs> ñoom mbir mi la leen a jaaxaloon moo sëy ak seen soxna ba pare ndax boo génnee ci lii mooy dafa xallul boo boo génnee ba li ñu doon tere yëpp mooy xattaa sëy wax soo ko umra ngeen ba pare laata ngay duggaat ak ji kooku yi nga doon tere yëpp ay teggeeku xattaa sëy bi gën a garaaw sax ci da koy mën a def loolu tax loolu nag moom nag da leen a moo tax ñu naan naan naan taliku ndax dañuy dem ilaa mina jëm mina wa zakaru ahadina te te sakkaraay kenn ci ñun maniyu kenn ci ñun yaqtur mooy mu ngay mu ngay toq ak maniyu ah mooy fekk mu joteeg ay soxnaam wala soxnaam fa balagha dhalika an-nabi loolee nag seen wax jooju daal di jotee neen te alayhi salatu wassalam fa qaal mu wax moom sallallahu alayhi wasallam ne leen law istaqbaltu bu ma bu ma dëgmaloon min amri ci sama mbir mastadbartu la nga xam ne mooma a wan gannaaw moom laa wan gannaaw de maa ahdaytu bu doon noon de kon doonu moon kon bu lool xewoon doonu ma woon indi yi walawlaa anna ma'al hadiya te gis nga budul woon am naag man indi naa hadiyu yii ma indi muy gëléem yii ma fi indi konoon te kon budul woon loolu la ahlaltu konoon te kon dinaa dinaa lépp dina ma daganaan dinaa ko def umra comme ni ma leen ko digalee nee nga nag nee na wa hadat Aisha sayyidina Jaabir radiyallahu anhu mu ne wa hadat mu daal di gis mbërëgëm daal di gis ay réglam Aishatu sayyidatu Aisha radiyallahu anha fa nasakatil manasik mu daal di def lépp jaamu ko jege ko borom bi loolu mooy nasaka xam nga na nañ ci ca euh, ba ñuy gis ci wàllu la ñuy rendeeg yooyu <laughs> ah da nga xam ne ca udhiya ya ba <laughs> ah, Abu Burda ibn Niyar ne yeneen tubaab yi saa moom nasaka moom nasaktu damaa koo rendi la mooy rendi Euh, am tabaski ngir jege ñoo ko boroom fii nag moo tax waxoon nañ la foofu mu juumul ko ne dañ koy woowe yi ci wàllu aj ji jëfu aj ji dañ koy wax al manasik voilà fa nasakatil manasik sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu daal di def lépp li nga xamante ne mooy yi ñuy yi jëf ci di def kullaha mboolem seen ghayra sauf ko annaha moom lam tatuf wërul bil bayti ci néeg ba mooy kaaba gi deful tawaaf bi fa lamma tahurat bi nga xam ne ci la laabaat mooy bërëb ji dagg taafat mu daal di bam sangu bien sûr wala taafat mu daal di wër nag bil bayti ca la nga xam ne mooy kër ga mooy mooy néegub yàlla ba di kaaba ga qaalat moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha jàppoon ne moom bon jarul muy defaat leneen boo xam léegi nag moom nag loolu nag la doon wax ne ya rasulallah ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam tantaliquna bi hajj yéen daal da ngeen di dëpp dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam ñibbi bi hajj fekk yéen ak ngeen wa umra ak umra mooy ku def loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah le fait que moom dafa defoon xiraat voilà dafa boole woon yéen da ngay yéen daal da di dem da ànd ak fekk ngeen ajak umra wa antaliqu kantaman ma daal di dépp bi xajjin ci ak kese ah fa amara léegi nag mooy loolu da koo laaj ngir bëgg tamit yeneen tubaab yi sax sax may ko mu mën a umra voilà <laughs> voilà nag yeneen tamit alayhi fa amara Seydina Jaabir nee fa amara mu daal di digal ki nga xamante ne nii mooy Abdurrahman ibn mu daal di digal frère mooy koo xam ne ñoom mooy frère la woon rakku la woon mag wala euh, frère Seydina euh, Sayyidatu Aisha muy ibn abi bakr nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ah, ñoo bokkoon sayna abu bakar moo leen juróom ay yaxruja mu daal di génn voilà léegi mu génn maaha ànd ak moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha ila Tan'im ñu dem bërëb bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy wax euh, euh, euh, moom la ñuy wax ak Tan'im voilà mooy benn bërëb la bu nekk ci biti Makka foo xam ne boo fa génnee foofu ni nga mën a mu léegi ngir mu jóge foofu daal di ñëwaat ngir mën a eh, eh, umra voilà kon nag mu digal li nga xamante ne nii mooy Abdurrahman ibn Abi Bakr moomale radiyallahu ta'ala anha wa ardaha léegi nag ngir mu ànd ak sayyidatu Aisha génn ba Tan'im fa tamarat mu daal di def li nga xamante ne nii mooy umra voilà mu def pour sayyidatu Aisha radiyallahu anha mën a def li nga xamante ne nii mooy umra ba'dal hajji ginnaaw li nga xamante ne ajji xam nga Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma moom mook sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ñoom ñoo bokk ndey ak baay voilà mooy ay e, kii lañ frère yoo xamante ne ni ñoom ñoo bokk ndey baay ñoom ñaar muy Ummu Rumaan ak sayyidatu Seydina Abu Bakr moo ne woon seen waajur wallahu ta'ala wa sallam ala